farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi fas fi eh, albaabu thaalith fi l adabi walfadail fi faslun kon ci sa jataay bi ñu génn walilahi alhamdu walminna jeexaloon nañ wàllu bu njëkk bi ci ñetteelu pàcc bi di buntu ñetteel bi li nga xamante ne moom la ci sëriñ bi radiyallahu anhu daldi woon indi ci teggin yi nga xam ne ñooy tegginu biiti yi ak tegginu biir yi tey nag insha allahu taala sëriñ bi ginnaaw loolu mu def faslun mooy ab pàcc ab sous-chapitre ab dog waaw ba léegi ci bunt bi mu ne thumma muraatu xuquqil waqti min jumlatil aadaabi inda mu ne thumma ginnaaw gi li fi jàll yépp muraatu xuquuqil waqti bu la nee faslu nag ba léegi day wax ci wàllu teggin yi waxoon na la teggin yi ñaar yi nga xam ne noo nee la ko ku la da daymaani fa al imaam daymaani al yadaali radiyallahu anhu na ko xaajale ci adaab yu feeñi teggin yu feeñ yeeg yi nga xam ne ñoo nëbb voilà léegi nag ba léegi faslu bi moo tax tuddewu ko dara mooy li weesu foofu am na yeneen yu ma ci yokk ba léegi ci ci teggin yi ndax dafa def bunt bi fil bu ñetteel bi fil adabi wa fadaayil ci teggin yi ak ngëneel yi ba léegi ñu ngi ci teggin yi mu ne summa ba léegi kon ginnaaw gi muraatu xuquuqil waqti gis nga camsi di bàyyi xel di sàmmonteeg àq yi nga xam ne ñooy àqi pas waxtu bii du ay waxtu yu ñu naan euh, tisbaar tàkkusaan wala te non du loolu de wala ñu naan ngoon ak suba déedéet du loolu mooy taxawaay yi nga xamante ne nii jaam bi moom ay taxawaay la yu koy dal ci jamonoom buy dund waaw te yooyu sëriñ bi dina ko leeral ci ñeent la waaw mu ne yooyee gindeeku yoo yële jamono yoo yële taxawaay yoo yële di sàmmoonteeg moom ak yam war min jumlati bokk na ci ci ci ci ci mbo ci ci mbooloom al aadaabi yi bokk na ci mbooleem li nga xam ne mooy e, teggin yi inda fa nga xamante ne nii mooy boroom xam-xam ba nga xamante ne mooy boroom xel ka nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne mooy al yadaali lay wax fii hmm? radiyallahu taala anhu moom la naa inda sabti ka taxaw samp daal di dëgër ci xam-xam rahmatullahi alayhi waaw ndax nii nii mu ko waxee noon la ko al imaam al Yadaali indee ci fi nga xamante ne mooy xaatima fi tasawuf te sëriñ bi radiyallahu anhu téereem ba lay topp di ko way nii waaw mooy di bàyyi xel loo lële sa jamono yooyee bu la dalee bu la ci lenn dikkalee ci façon yooyu nga xam ne bu ci nekk manifestation wu borom bi la mooy tajalliyaatu borom bi la yoo xam ne moom lay moom lay moom lay jaarale ci jaam bi di feeñoo jaam bi bu ci nekk nag dafa laaj ay àq yoo xamante ne nii hein il faut nga respecter le la waxtu ya sàmmoonteeg moom la mu laaj nga jox ko ko waaw moo tax al insaanu ibnu waqti nit ki mooy doomu jamono baa jamono ci ah jiñ naan walla moom il est au vingt et bu dee ci waa Grégoire wala mu ngi en l'an 1443 bu dee ci bac euh, hijriya ñu naan waa il est moderne temps moderne temps contemporain du loolu mooy jamono ju nekk instant bu yàlla def am na loo xam ne àq goo ko war jamono ji nga xam ne julli daa nekk farata ci moom loolu am na ay aadaab ay teggin yu mu laaj léegi nag sëriñ bi nag ginnaaw bi mu la waxee lii mu ne kon nag faraayan ar faraayan arbaatal awqaati illa sataqdiha la dal fawaati mu ne nag nag bi ma la waxee lii ne la kon di sàmmoonteeg àqi taxawaay yoo yële bokk na ci mbooleem aadaab yi bokk na ci euh, laadaab yi teggin yu rëy yi fa al imaamul Yadaali ma sax boroom xam-xam bu bu dëgër ba faraayan radiyallahu anhuma kon nag sàmm sàmmonteel ak arbaatal awqaat yi ñeenti waxtu yii ma lay bëgg limal ndax kat gis nga bés boo sàmmantewul ak moom ba mu rëcc la hmm? id lasta taqdiha nekkoo aji di ko fay la dal fawaati bu la rëccee c'est fini waaw bu la ci rëcc c'est fini mënatoo koo dabaatal nga ne kon de loolu jar naa xam léegi nag mu lay dikkal par benn mu ne fa xaqu dhil jalaali fi taati ruyatuha minul fataliyaati bi shukri wal ixlaasi duna al ujubi wa dhaata naqsin rawma sitri dhanbi mu ne fa xaqu dhil jalaali àq bu njëkk baa ngook aqu boroom màggaay gi fi taati kon waxtu bu njëkk waa ngoog gindeeku waa ngoog mooy taxawaay ba jamono ji nga xam ne nit ki ci lay def ay jaamu yàlla ay topp yàlla loolu mooy première euh, waxtu bi mu doon wax kon nga xam ne kon lii du ab temps bu ñu naan une heure deux wala ngoon ak suba déedéet du loolu waaw mooy jamono ji nga xamante ne ci ngay def jaamu ay jaamu yàlla jamono jee daa jamono joo jee daa am ay àq yoo xamante ne ay laadaab ay teggin yu takkook moom yoo xam ne fokk jaam bi respecté ko waaw jamono ji ngay topp yàlla mooy yan ñooy àq yi mooy ru'yatuha minhu ah bi gis alfataa cam gis ne gis nga topp yàlla ji may def julli jot na waxtu wi dugg na ma waajal waxtu julli ma waajal jàpp dal di dox soccu jàpp dol samay dàll sol dem ca jàkka ja ngir jaamu sama boroom tabaaraka wa dem fekke sàppe bu njëkk bi ñu xam ma fekk fa noddu gaa gi yépp ba julli ko bu jamono jooju muy def yooyu daa war a gis ru'yatuha minhul fata daa war a gis cam si daa war a gis ne jaamu yàlla jii may def ci boroom bi la tukkee du moo ne woon maa leen bind allahu xalaqakum wa ma ta'malun borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf kon kay li ngay jëf ci lu baax mais ci borom bi la kon du ci yow saa su ne muy teewlu gis ne borom bi mooy def dëgg-dëgg borom bi mooy def gis ko aynul xaqiqa bëtu réalité dëgg-dëgg li xew mooy man ab intermédiaire laa comme niñ ko fi waxe woon ab canal laa rek comme postier bi waaye borom bi mooy ki nga xam ne mooy def à travers man yu baax yi kon ru'yatuha gis ne gis nga jaamu yàlla yii may def topp yàlla yii moo xam julli la moo xam ramadaan moo jot wala koor wala aji makka wala lu mu man di doon lépp luy jaamu yàlla ay nawaafil laay def ma xam ne ah gis ne lii kat minhu ci borom bi la tukkee noonu la alfataa cam si war a gis bu ko defee moom li yàtti ngir cam si mën a indi lan la koy indil ba mu xamee ne kon yàllaay def du moom bi shukri voilà mu mu mu daal di sant yàlla indi li nga xamante ne moo war bu la borom bi xéewalee ay jaamu yàlla mooy nga daal di koy sant voilà wal ixlaas yi ak sellal jëf ji xam ne kon man duma ci dara te dinaa ko defe fexe comme que ci man la ko jaarale lu mu gën rafete dinaa fexe mu jaare ko noonu ci man sellal duuna al ujbi wëlif li nga xam ne mooy kaaw boppam kaaw mooy di aaw boppam di yéemu ci boppam ndax lan la yéemoo ci boppam alors ko moom deful tus ah mu ne wa zaata naqsin mu xoole ko tamit ni gis nga taat yi malgré ne borom bi moo ko jaarale ci man dëgg la waaye ba mu jaaree ci man du ma ne comme que borom bee ko jaarale ci man kon mat na nekk na kamaal lu mat sëkk waaw huu mat na déedéet da xam ne malgré ça comme que ci man la jaar zaata naqsin waaw topp yàlla gii ma def julli gii ma def koor gii ma def am na am na am na ak wàññeeku wàññeeku ndax man jaam laa jaam laa te lépp lu tukkee ci man di dem ci borom bi mooy lu wàññeeku la waaw même bu dee borom bi ci mbaaxam la def mu jaar ci man waaye ma xam ne man daal jaam laa kon nag zaata naqsin sama jaamu yàlla kii daal boroom ku wàññeeku la waaw raw ma sàkku sitri dhanbi di sàkku borom bi tabaaraka wa taala daldi lay suturaal hein di sàkku suturaal bakkaar yi nga xamante ne nii mooy façon yële boo kaawee sa aw jëf ak ñàkk koo sellal ak yooyu di sàkku lan moo tax ngay gis ni dafa wàññeeku ngir yow ay ujb yooyu bañ laa dugg ngir nga ñaan sutura borom bi suturaal la ci lan sitra bi suturaal la bàkkaar yoo xamante ne nii sa jëf joojee boo ko aawee wala nga def ko keneen ngir yàlla mën na laa indil li nga xam ne mooy ay bàkkaar yu rëy ngay ñaan borom bi suturaal la ci loolu le mu ne in tanduri taata bil aynayni yaa saaxi tafuq gayra allati ka hadriya mu ne in nekk nga di xool ak taata jëf ji jëf di topp yàlla gi bil aynayni di ko xool sa ñaari bët yi jàpp ne voilà c'est bon lii c'est sama julli ji sama koor gi c'est très bien yaa saaxi mooy yow saax yaa saaxi bi yow sama mbokk bu boobaa boo ko xoolee bët yi rek di ko màggal tafuq dina féete kaw xayra beneen allati bi nga xam ne kahaa comme moom la idriya xamal ma lii ma takk te nga takk ko voilà loolu mooy lan mooy bés boo fi xoolee sa sa sa bët bëtug naw xool sa bët yi di xool jaww yàlla ji di ko ko ah neexul ba neexul nag mais vraiment alxuraan ji ma tari quand ci sama jaamu yàlla gi sama julli ji quand même kawe na waa mu ne gis nga boo xoolee sa bët yi yow sama xarit yow sama àndandoo nga xoole sa jaamu yàlla ji nga def di ko xoole bët boobale yow sa ñaari bët yii nga xam ne bëtu ah, ah, ah, màggal sa bopp la xamal ne bu boobaa tafuq jaamu yàlla jooj di nga jàpp ne moo féete kaw xayral yi yeneen yi nga xam ne kahaa comme moom la idriya xamal lii mooy bu boobaa aawam lay dugg voilà bu boobaa problème bu rëy mu lay dugg waaw ndax da ngay jàpp ne yow def nga fi loo xam ne moo gën a màgg yeneen façon jaamu yàlla yi ñeneen ñiy def loolu nag la lay tere ne la bu boobaa loolu nag ñaan yàlla mu suturaal la ci bàkkaar yoo yële nga xam ne di xool di aaw say jëf lool moo tax nga war a xam ne kon yow du yaay def borom bi moo ko jaarale ci yow waaw waaye nag ba mu ko jaaralee ci yow ngay xam ne malgré ba mu jaaree ci man nag ah man ku set ku ku ku taq laa ku tilim laa wàcc laa kon nag lépp lu jóge ci man jëm ci borom bi tabaaraka wa taala lu mu rafet rafet manu la mat ma gis ne lii zaata naqsin la kon nag première àq baa ngoo ngënee nga xam ne jamono ji nga xam ne ci la jaam bi di def jaamu yàlla li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne ñoo ci lii ñoo ci tegu te ak teggin ya nit ki foog mu respecté lii cam bu dee bëgg naa dem ca boroomam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin